di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam muy xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaati wa salaam. wa maa zilnaa wa naxnu bi batni urana ma'a rasuulillah alayhi salaatu wa salaam fi xutbatihi yawma arafa. ñu ngi ba léegi ci ajug yonent bi sallallahu alayhi wa bi Arafat nekk fi nga xam ne mooy batnu Urana xuru Urana fi nga xam ne fa la defee discours am bi nga xam ne moom la def keroog yawma Arafa salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi wal xadiis qad rawaahu al imaamu muslim bnul xajjaaj al qushayriyu an naysaabuuriyu wa kadaalika qad rawaahu al imaamu abu daawuud as sijistaaniyu raxmatullaahi aleyhi wa rawaahu aydan al imaamu bnu maaja waa al imaamu bnu isxaaq bnu yasaar raxmatullaahi ala aljamic al imaamu muslim mu ne xaddatanaa abu bakr bn abi sheyba te moom lañ doon topp xadiis boobu ci saxiix imaam muslim ba léegi ci kitaabul xaj bunt bi nga xam ne moom la suraax yi def baabu xajjati nabiyi sallallahu alayhi wa sallam wala sifatu xajjati annabi ni nga xamante ne noonu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di melale ajam gi moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom al imaamu muslim xaddatana abu bakr ibn abi shayba wa isxaaqu ibn ibrahima jamii'an an xaatimin mu ne xaddatanaa nettali nañu abu bakr ibn abi shayba suñu sëriñ bi abu bakr ibn abi shayba wa isxaaq ibn ibrahim ak isxaaq ibn ibrahim jamiican mboolem seen an xaatimin ñu jële ci xaatim annahu qaal noo mu ne qaala abu bakr mu ne kantaa sama abu bakr ibn abi shayba moom moo lii may bëgg wax moo ne xaddatanaa xaatim ibn almadani moom moo ne xaddatanaa nettali nañu xaatim ibn ismaayil xaatim di doomu ismaayil ismaayil almadani ko joowoon ak madinatul ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam an jaafar ibn muhammadin an abiihi mu jële ci al imaamu jaafar as-saadiq an ibnu muhammad di doomi seydina muhammad al baaqir an abiihi mu jële ci baayam di seydina muhammadul baaqir annahu qaala mu ne daxalnaa ala jaabir ibni abdillah dugg nañu ànd nekk mbooloo délégation dugg ñëw ci seydina jaabir ibni abdillah ibni amr ibni haraam radiyallahu anhum wa ardaahum ci xadiis boobu muy nettali ajug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ni mu génn Medina ba ne mu paree ci aj gi ñun nag ñu agsi woon fi nga xam ne moom lay wax xutbaam bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di wax ginnaaw bi mu santee yàlla comme nim nee ci bu xadiisu al imaam ibn Isaaq bi sanadin da'if waaye loolu wax nañ la dofis xam nañ ne noonu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ubbee li nga xamante ne mooy discours am yi imaam ibn isxaaq moom dane fa xamida allaha wa asna alayhi thumma qaal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sant ko ginnaaw gi mu ne ñu ñëw nag ci xadiis Seydina Jaabir bi fii saxiix imaam Muslim mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa xataba an wa qaal ba mu dikkalee batn urana fa xataba an-naas mu discours nit ñi fa wa qaala mu ne inna dimaa'akum wa amwaalakum xaraamun alaykum ka xurmati yawmikum haadaa fi shahrikum haadaa fi baladikum haadaa alaa kullu shay'in min amri aljaahiliyati taxta qadamaya mawduu wa dimaau aljaahiliyati mawduua wa inna awwala damin ad'u min dimaa'inaa damu bni rabiicata bni alxaarisi kaana mustardi'an fi bani sa'din faqatalathu hudayl wa ribal jaahiliyati mawduu' wa awwalu riban ad'u ribaana riba Abbaas ibn Abdil Muttalib fa innahu mawduu'un kulluhu fattaqullaaha fin nisaa' fa innakum axadtumuhunna bi amaanillahi wastaxlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alayhinna an laa yuti'na furushakum axadan takrahuunahu fa in fa'alna daalika fadribuuhunna darban gayra mubarrih walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bilma'ruuf waqad taraktu fiikum maa lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitaaballah wa antum tus'aluuna anni famaa antum qaa'iluun qaaluu nashhadu annaka qad ballaghta wa addayta wa nasaxta faqaala biisbacihi as-sabbaabati yarfacuhaa ila as-samaa'i wa yankutuhaa ila an-naas allahumma ashhad allahumma ashhad allahumma loolu moo doon discours bi kon mu ne inna dimaakum seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi xaraamun aleykum xaraam na ci yéen ngeen def ci lu ci yàlla soxla loo xam ne buur yàlla digalu leen ko te kontaanul ci loolu le ka xurmati yawmikum haada comme ormaak seen bés bii di bésub arafa fii shahrikum haada ci seen weer wii muy weeru dul xijja fii baladikum haada ci seen dëkk bii di makkatal mukarrama alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen kullu shay'in bépp mbir min amril jaahiliyati ci mbiru waa jaahiliya taxta qadamayya mawdu' ñu ngi ci sama suufu ndëggu tànk yi ma na wa dimaa'ul jaahiliyati mawdu'a deretu jaahiliya moom itam teg nañ ko ci suuf waaw wa inna awwala wa inna awwala damin ada'u min dimaa'ina damu ibn Rabi'a ibn al deret ji muy njëkk a neenal teg ko mooy deret yi nga xam ne moom lañ tuuraloon sama mbokk di suñu deret ñun di Rabi'a doomu Rabi'a ibn al kaana mustardi'an moom nag dafa newoon koo xam ne ah dañ ko doon nàmpal dañ ko yóbbuwoon ca waa banu Sa'd ngir sàkku ñu nàmpal ko fa fa qatalat Hudayl waa Hudayl tribu de Hudayl daal di koy faat mu ne wa ribal jaahiliyati ribaa gi may ribaa jaahiliya mooy ribaa ci boppam ribaal islaam amul waaw bu la nee ribal jaahiliya bu ci dégg ne kon ah kon ribal jaahiliya la wax kon ribal islaam am na déedéet riba riba la waaw c'est pour wax ni yéen ñii may waxal ñu bari ci ñoom dañuy door a génn ci jaahiliya biñ ci génnee yàggul riba ga ngeen xamoon ca jaahiliya mawdu' teg nañ ko ci suuf wax nañ la ñun dekkil nañ ci yu bari ba créer sax yeneen yoo xam ne waa jaahiliya xamuñu ko woon mu ne <coughs> wa awwalu riban adaa riba bi may njëkk a teg ci suuf neenal mooy ribaanaa suñu riba ñun riba Abbas ibn Abdil Muttalib muy riba wu al Abbas ibn Abdil Muttalib ah fa innahu mawdu'un kullu loolu lépp teg nañu ko fattaqullaha na ngeen ragal yàlla fi nisaa ci jigéen ñi fa innakum ndax yéen axadtumuhunna da ngeen leen a jël takk leen ay soxna bi amaanillah ci kóllërëg borom bi subhaanahu wa taala wastahlaltum ngeen sàkkuut mu dagan furujahunna seen pëy yi buur yàlla def mu dagan ci yéen bi kalimatillah ci li nga xam ne mooy kàddoog yàlla ci la leen dagane fii lañ yemoon wastahlaltum waaw fattaqullaha kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba léegi ci discours bi sermon bi mu ngi sermone wa huwa ala naaqatihi alqaswa ci kaw géléemam di alqaswa mu ne kon fattaqullah na ngeen ragal yàlla fi nisaa ci jigéen ñi waaw na ngeen ragal yàlla ci jigéen ñi bu leen jàpp ne ñu comme ñu vulnérable lañ rekk lu leen neex def en tant jëkkër bu fi jaay affaire u despot waaw yow daal sa ngóora yépp boo ubbee sa buntu kër la tàmbalee mu ngi jeex boo ko tëjaatee di génn boo génnee ci mbedd mi ñu foog ne yow yaa gina gentil ci dëkk bi ñépp di la ci mbedd mi ak a baax ndekete yoo masque am masque bu foo nga nga ngay sol booy génn kër sol masque gentillesse ku la gis foog ne ah waay waay diw ku nekk nga gis ñenn ñi di di di di naan kii de bu doon sama doom ji yéene woon naa ko wala boo ku mel ni moom ndekete yoo bu duggee ci kër gi beneenu melokaan la yor mu génn mu sànni masque ba muy naxe waa mbedd ma ca buntu kër ga ba ba muy génn génnaat jëlaat sol walla boog ay nit ñëw fa mu daldi koy solaale ba ñu dem mu commencé mel ni despot noonu ci ci kër gi ci doom yeeg soxna yeeg ku yëngu mu wax la jànni la wax la wax yu ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw yonent bi sallallahu nag ne loolu nag fattaqullaha fi nisaa é yéen laay waxal nangeen ragal yàlla ci seen soxna yi leen boru borom bi boole yéen waaw ñu seeni jaam mata matasta'battumu nnaas wa qad waladatuhum ummaha ummahatuhum ahraara kama qaala sayyidna Umar alxalifatu thani bn alxataabi radiallahu taala abu xafsin comme li seydna omar wax matas tabadtumun taabadtumun naas ana kañ ngeen jël nit ñi di leen def ay jaam di doxaleek ñoom comme ñoo xam ne seeni sujet lañ seeni jaam ngeen yor seeni esclave alors que seen yaay yi juróon leen ñu nekk ñu libre yow waa ji amoon droit soxna si nga mel ni daal moom mel ni du sa nawle jàppe woo ko nawle comme si sax moom mais mel ni bakkan de seconde zone de seconde zone la yor doo ko boole ci dara waaw ay mbiru boppam sax doo ci waxtaan ak moom da ngay ñëw rek di def te bu waxee nga yuuxu ko waaw kat moo la laaj sa avis yow. sànni loxo loolu nag xamal ne moo tax boroom bi subhaanahu wa taala yonent mi aleyhi salaatu salaam ña ñi gën a néew doole tooñu ñi gën néew doole moo gën a garaaw mooy day indiwaat proportionnalité bi ñu doon wax naan ku saaga policier garaaw na waaye saaga ministre le de l'intérieur moo gina a garaaw waaw nga saaga ab boroom xam-xam kii boog le président de la république moo gën a téye garaaw. waaye tamit tooñ day gën a garaaw ca ka ngay tooñ tamit mais ki ngay tooñ nu mu gën a néew doole mbir mi di gën a metti wa zulmu zawil qurba waaw moo gën tar ak wex-wex koo xam ne yow soxna si yow yow yaa ko denc mu jóge ay këram ñëw bàyyi ay mbokkam nekk ak yow nga bëgg ko nga dëkk ci tooñ ko loolu ana moo ko gën metti parce que moom dafa néew doole naka noonu al yatim ki nga xam ne ay waajuram dañoo baayam dafa génn àddina bàyyi ko fi ta majeurul kooku it ñu mel noon tooñ leen moo gën a garab tooñ ñi néew doole di leen ko jaay loolu moo gën yées waaw loolu bokk na ci yi nga xamante ne nii mooy bàkkaar yi gën mag kon fattaqullaha fi nisaa ragalal leen ragal leen yàlla ci ci jigéen ñi seen soxna yi xamal ne yow sa masque boobu boo ko tegee ci bunt bi tub ubbi kër gi sol beneen muy kas ku ñàngal ak bon xol ak tàngu xol ak gëddaatee ka wéqaatee ka kucceelaatee ka dóori sox xamal ne buur yàlla mu ngi lay gis waaw in lam takun tara fa innahu yaraak boo ko gisul mu ngi lay gis waaw mu ngi lay gis bul foog ne li ngay def buur yàlla gisu ko ndax moom laa taxuduhu sinatun wala naw waaw am nga mentu du ko dal du ko jàpp sàkkantumalay nelaw lépp mu ngi koy gis te wallaahi bu la àttee nga xam ne huwa ahkamul haakimiin mooy ci daq àtte ñiy àtte subhaanahu wa taala waaw inna alladhiina fatanu almu'miniina walmu'minaat thumma lam yatuubu falahum adhaabu jahannama wa lahum adhaabul hariiq gaa yi doon bugal jullit ba léegi ah, di mbugal jullit ñu góor ñéeg way ngëm yu góor yéeg way ngëm yu jigéen yi ah summa ya tuubu te gannaaw nga ñëwuñu kat di tuub ci bàkkaar yu rëy yi ñu def di mbugal ñoo xamante ne nii defuñu dara suñu boroom ne fa lahum adabu jahannama wa lahum adabu alxariq ñooñu xel séef nañoo am mbugalu safa safaraaw jahannama te am nañ dinañu am mbugalu safara woo xamante ne mooy lakk waaw di tooñ jullit ñi mi bi geyri maktasabu faqad ihtamalu zulma waaw di tooñ ñi nga xamante ne nii ñooy way ngëm yàlla yi ci loo xam ne kat fàgguwuñu ko waaw waaw nga leen di tooñ comme na nga xam ne yenu nga waaw walladina yuuduuna almu'miniin walmu'minaati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtaanan wa ithman mubiina comme ci suuratul ahzaab inna alladina gaa yi nga xamante ni yuuduuna allaha yu avant boobu waaw loolu mooy avant ñii lor allah buur yàlla wa rasulahu ak yonentam bi alayhi salaatu wassalaam la'anahumullahu buur yàlla rëbb na leen fi dunya wal aaxira rëbb na leen ci àddina alaaxira wa a'adda lahum adaaban muhiina te waajalal na leen préparer leen mbugal moo xam ne mu doyadi la walladiina ak gaa yi nga xam ne tamit lii la leen buur ñii itam ci lañ ñi nga xam ne yuudu na ñooy lor al way ngëm yàlla yu góor yi wal mu'minaati ak way ngëm yàlla yu jigéen yi mu ne ñooñu de bi xayri maktasabu ci loo xam ne defuñu ko ñoom ay violence gratuite lañ am envers seen doom yi ak ñi nga xam ne ñoo seen suuf waaw ñoo leen ñoom ci seen autorité lañ ñii xawanakum ñoom dañoo nekk ñoo xam ne yéen a yem seeni mbokk lañ yoo xam dañ leen di jàppale yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na bu ngeen leen liggéey loo leen liggéey dee leen leen liggéey loo lu ñu man la te bu liggéey ci jàppale te loolu jaam la doon bu kenn di ñëw di leen loolu lan ngay wax mbindaan moo am nga foog ne yow kii daal lu la neex def ah déedéet ah non déedéet sa nawle la sa nawle la même bu dee ne mbindaan la moom sa ndawle la même bu dee sa soxna la sa nawle la dara lu ko gënul waaw même bu dee sa doom la gënoo ko foo ko gëne foo ko gëne kon walladina ñi nga xam ne yuzuuna al mu'miniin dañuy lor way ngëm yàlla yu góor yi wal mu'minaati ak way ngëm yàlla yu jigéen ñi bi xayri maktasabu ci loo xam ne ñoom fàgguwuñu ko waaw du loo xam ne lu ñu def la lii yell ci ñoom ñu teg leen benn sàngam wala ñu teg leen daan sàngam du lool de mooy gratuitement lañ leen di tooñ di leen teg ay daan ci gratos mun a ñooñ faqad ihtamalu ñooñ dëgg dëgg yenu nañu buhtaanan muy jëf ju ñaaw waaw am njoom bu def bu rëy lañ yenu waaw wow xam ne ku ko dégg rek sa bopp bi ëlëm wa isman ak bàkkaar mubiinan goo xam ne gu leer nañ na ngoo rëy rëy te leer la la kooku yenu kon fattaqullaha na ngeen ragal bul yàlla subhaanahu wa fi nisaa ci jigéen ñi fa innakum ndax yéen axadtumuhunna bi amaanillah dangeen leen denc ah bi amaanillah ci kóllëre guy borom bi subhaanahu wa taala waaw mooy sa digganteeg soxna si kóllëre moo leen boole boo demee ba mënatoo matal mbir mi ba ko mu dem sarrixu sarrixu sarrixha saraaxan jamila ba ko mu dem ci loo xam ne lu rafet lay doon waaw loolu la ah loolu la mu ne wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah seen pëy yi daal di leen dagan ci kaddu borom bi subhaanahu wa waaw seen pëy yi dagan leen ci kàddu borom bi subhaanahu wa taala mooy la mooy daganal bu mu daganal sëy moo tax jigéen bi mën a bànneexu ci boroom këram boroom këram mën a bànneexu ci ndaw si te duñ ci am benn bàkkaar mais loolu kenn mënu koo amee fenn lu ci sëy fankihu ma taaba lakum min an-nisaa loolu mooy kalimatullah ah ci àtteem ci digalam ci loo xam ne moo ko daganal ne fankihu na ngeen denc maa taaba lakum li nga xam ne moo moo ye moo moo moo euh, jàppandi ci mooy taaba mooy loo xam ne moo leen neex moo dal seen xel te tamit mooy li li li euh, euh, sell ci yéen te yell ci yéen minan nisaa i ci jigéen ñi loolu borom bee ko daganal moo daganal sëy ah waaye en tant que jullit kalimatullah mooy kalimatu laa ilaha illa moom lañuy ñuy takki sëy mooy euh, nag <laughs> sëy moom mooy même bu ci lii amul kalimatu laa moo ku nit ki bu ñu waxul demuñ ci jàkk ji waxoon nañ loolay protocole la waaw loolu protocole la waaye sëy man nañ koo may ci ngeen di dox ci mbedd mi waa ji waa ji may la doomam mu jeexa ah, dagan na la mais après mu wuti seedeet yooyu loolu gisoon na ak kaamu ziwaaj taxaw de léegi kon jarul ñu ci yàggat hein kon mu ngi noonu kon yéen seen pëy yi da leen a dagan ndax kalimatu bi buur yàlla baatub yàlla bi nga xam ne moo daganal seen diggante waaw mu ngi noonu te buur yàlla moo permettre seen ànd boobu mën a nekk ci dogalam ak ci li nga xam ne ci digleem ak ci iraadaam mu ne nag lool pour fàttale ne mbir mi kon du sa jaama ah non bul jàpp ne ndaw si sa jaam la déedéet mu ne walakum moo tax mu ne kaay nag ma leeralal leen ndaw si waa ji dafa am ay xàq ci soxnaam comme ni nga xam ne soxnaam noonu la amee ay àq ci moom waaw yi alayhinna kaay nag ma wax leen yéen àq yi ngeen am ci ñoom mu résumé ko ci lu gàtt yu yépp leeraloon nañ ko ci ahkaamu siwaaj walillahi alhamdu wal minna at tey mariage ñeel na leen na am ngeen droit ci seen kaw soxna yi ci ay àq yoo xam ne ñoom soxna yi ñoo leen ko war a respecter ah alla yutina furushakum ahadan takrahuna mooy ñu bañ a indi yi seen kër yi alla yutina furushakum ahadan takrahuna mooy ñu dugal ci seen kër yi kenn koo xam ne yéen bëggu ngeen kooku ñëw seen kër amu ci droit ndaw si waaw mooy ndaw si manoon a nekk ci kër gi naan moi j'invite j'invite celle qui que que je veux ou celui que je veux à ma maison ci droit déedéet dane nag walakum parce que moo daa moo walakum ñeel na leen alayhinna ci seen loos ñoom ci kaw soxna yi an laa yuuti na ñu baña a joggiloo furshakum seen lal ahadan kenn takrahuna lool tekkiwul ne mooy ñoo amuñu droit ñoo ni fi góor goo xam ne da leen di da da leen dalay dalay déedéet ci sa kaw ci kaw lal boo fi nekkul déedéet loolu loolu <laughs> loolu loolu ñépp xam nañu ko waaw mooy est-ce que kon moom góor goo xam ne waa ji neex na ko de loolu day wane ne kon comme que da ne furushakum ahadan na bu ne ahadan nag koo xam ne moom yéen yéen yéen yéen yéen yéen karaaxawu ngeen ko est-ce que kook day wane ne kon kook mu njaaloo sa soxna daa daa dagan waxu la loolu lii waxul affaire u njaaloo dala ne li muy wax fii mooy dugal kenn sa kër ndaw si amul di invité kenn wala muy recevoir kenn ci kër gi koo xamante ne nii xam na ne jëkkëram kii ñëw këram waaw moo tax ku mel ni al imaam al qurtubi te loolu nag attends attends loolu du góor kese de du ne góor ñi kese la du ne euh, euh, ndaw si góor gi mu xam ne góor gi së boroom këram jëkkëram bëggul diw ab garçon ab nit boo xam ne moo bëggul muy ñëw këram xam na ko kooku amul droit di ko fa indi wala mu ko fay invité loolu benn la waaye tamit mu xam ne jigéen am na jigéen goo xam ne boroom këram bëggul mu ñëw këram kooku amul droit indi ko fii même bu dee bokkam la c'est ça moo tax al imaam al mu ne mu ne nag gis nga lii muy tekki ah mooy lan mooy allaa yudxilanna manaazilakum ahadan mimman takrahunahu wa yadxulu fii daalika rijaalu wan nisaa'u wal aqribaa'u wal ajaanib waaw mu ne nag gis nga lii lii nii mooy am ngeen ci seen soxna yi be droit wu ñu bañ a invité seen kër kenn koo xam ne bëggu ngeen mu ñëw fa mu ne kooku nag yadxulu fii daalika rijaal góor ñi ci lañu ay góor góor ñi moom xam nga xel yu bari dañ naan góor la mais même an nisa ak jigéen ñoo xam ne yow ndaw soo xam ne xame nañ ko vraiment elle a des mœurs légères xaw mœurs légères moom yooyu moom vraiment mooy ne jikko yi yàqu non seulement bu waxee rek manu la wax benn baat lu dul dina wax lu ñaaw lu dul mënu la wax lu dul dina saaga te loolu sa borom kër loolu ku baax ku ne ku mel noonu bëggoo mu nekk sa kër xanaa non seulement boo nee aw may doom moo ñun rëcc nañ mooy nul ñépp influençable amul kenn ku taxaw naan je ne suis pas influençable loolu amul tout le monde est influençable waaw manoon taxaw naan non man moom yii moom dama cee tul ñii mënaluñ ma dara déedéet. lool moo tax suñu boroom bëgg ñu baax ñi di ànd ñu baax ñi dañuy moytu bërëb yu bon yi parce que yooyu bu lay xëcc doo xam naka la te sa bopp nga xam léegi te yaakaar kese nga am ne jàpp nga ne yow dëgër nga waaye yu mbir yi man mbaal ak koo man di doon ah koo man di doon te walaa ya'manu makrallah kon nag affaire bi loolu la kon tout le monde est ndaw soo xam ne jigéen goo xam ne noonu la mel jigéen goo xam ne du sol sol col ko gu yiw même bu dee yow sa soxna day muuroo ko def lépp nga xam ne soxna si xam ne kii bëggul sama jëkkër kii ñëw fi amul droit mu bàyyi ba mu liggéey wala ba mu voyage mu ñëw invité ko foofu naan damaa bëggoon mu létt maag ak yooyu te mu xam ne jëkkëram bu ko yëgoon du ko neex moo tax sax mu bàyyi ba xam ne jëkkër ji ñëw fi mu door koo def kooku amu ci droit ndaw soosu te pourtant jigéen la waaw koo xam ne bu ñëwee presque wax yu ñaaw rek lay wax wala bu ñëwee moom façon gisin bu ñaaw la yor kooku da ngay fexe sa njaboot bu mu ko jegee te bu ko ndaw si xamee ne boroom këram bëggul ndaw si wala jigéen ñii wala ñu nii mu xam ko amul droit di leen dugal seen kër même wa yadxulu fi daalika ah te day dugg ci fii al aqriba jege yi ndax en général sax ñu mel nii ay jege lañuy la moo xam cousine u ndaw si la walla sœuram la sax mu mais na nekk sa sœur bi nga bokkal ndey ak baay boo xamee ne sa jëkkër bëggul mu ñëw fi amoo droit andi ko sa kër naan moom du ma samay mbokk la danga dogoog moom li mu nekk ci moom lay bañ wax na dëgg kenn amul droit gis jikko ju rafetul nga koy mu lay neex loolu mooy makaarimul axlaaq loolu wute nag bañ nit ki de nit nit ci boppam en tant que kenn ñemewu ko loolu dafa xaraam nit bañ mais kantaan la mu mel jikko ya neexul yàlla dañ ko bañul kon kañ ngay baax kañ ngay baax lii la yonent ci ma lay saa saa te loolu mooy alkamaal bañ li yàlla bañ bëgg li yàlla bëgg yonent mi aleyhi salaatu sikk newul ne moo gën a jaamu yàlla yi keneen beneen mbindeef te pourtant da doon dem xare ngir di rey ci yéeféer yi waaw bañ liñ nekke ba pare di leen ñaan buur yàlla allahumma alayka bi Quraysh te moo te moo leen gën a sopp moom parce que li ñu nekkee ak intiqaad pas-pas bi ñu yor loolu la bëggul te loolu la buur yàlla sopp ci jaam bi waaw kon même bu dee ne ndaw si kooku mbokkam la amul droit indi ko fa naan waay man sama mbokk la dama koy indi sama kër même bu dee sama jëkkër amu ci droit walla kum alayhin ah allaa yutina furushakum ahadan takrahuna hatta al aqriba wal ajanib ak ba bu dee nag dañ la ne ñi proche parents yi ci la ñoo proche kii yi bu kon nag waxatuma la nga naan bon sama nijaay dinaa mu fi indi kay waaye lu tax sama nijaay du ma ñëw seet si mais bu dee sa nijaay jikkoom baaxul boroom kër gu xam xam ne kii sama soxna si nijaayam jikkoom baaxul loo bëgg parce que mu nekk fii maslaa tax mu naan moo garaawul te mu ñëwee mais lu ñaaw rek la fiy wax ak lu bon rek la fiy def loo bëgg mu def ma ne ko fi même bu dee yow ndaw si ci yow yooyu pour yow du daax mën naa miinu mbon ba jàpp ne wala loo xam ne dafa gis ñu bari di ko def mu jàpp ne du dara mais ki am këram boroom kër gi bu ko neexee mu ne ko diw moom xaw ma kan de moom moom bu mu ñëw sa kër bu mu ñëw ci kër gi. kooku bu ko amul droit ndaw si di ko fi indi amu ci droit voilà amu ci droit affaire baa boog yàlla tere nag ay ajaanib nga leen di indi ñoo xam ne leer na li sa boroom kër bëggul mooy ay ay ñoo xam ne duñ say duñ mbokk ndaw si nga leen fa indi góor ak jigéen a ci yam waaw xanaa benn affaire mooy ah, koo xam ne li ëpp sa njortu jàpp nga ne kii moom moo ndaw si moom sama jëkkër boo yaakaar naa ne du ko mooy li ëpp sa njort ne la ndaw moom moom bokk kii moom bu ko fi gisoo nit dina ko neex mooy du ko metti ku mel noonu man nga ko fi indi mais bu dee sa njort da li ëpp sa njort da ne non même bu la ko waxul kooku amoo droit indi fi amoo droit indi ko ci kër gi. voilà amul droit ndaw si di invité wala muy entre kenn ci kër gi góor a jigéen a ci yem zu mahram wala nakk zu mahram hein lu dul moo xam ne kooku bu ko fi indee boroom këram bu ko fekkoon lool du ko naqari waaw waaw loolu mooy mbir mi waaw xam nga lii <laughs> te lu mel nii la ko ko ñoomeel boroom xam-xam yi loolu la ñu wax ah. <laughs> waaw moo tax ku mel ni ñoom al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi boo demee ci al sharhu al minhaj loolu it la wax loolu gisuma ko wax lu contraire <laughs> te lii la yonent ma lay saar saam wax walakum alayhinna allaa yutina furushakum ahadan takrahuuna leer na nañ ahadan waaw kon nag affaire baa ngoogu amul naan bon man j'ai le droit d'inviter bon ku ma bëgg ah mooy sama jëkkër mooy kan ba man duma inviter ku ma neex dama am samay càmmeñ damay dëkkalante man duma dem seen kër yi di leen tere sama kër si dama leen di inviter amoo ci droit amoo ci droit voilà amoo ci droit yow ndaw si amoo ci droit amoo ci droit mu ngo parce que am na ñoo xam ne ay nammaam lañ ay nammaam lañ ay rambaaj lañ xanaa kay doo ma ne waa ji nit di nga xam loolu ci nit ba pare di bàyyi muy ñëw sa kër ah calomniateur bu mag la yooyu la nekkee tas kër yi tas sëy ay wax wax ju ñaaw yàq diggante sa sa jabar moom comme que na xaritam la rek ay amul droit indi ko fi amul droit di ko fi dugal yonent ma lay saa saa ne fa in fa'alna zalika mooy bu ñu bañee nag rebelle wu ne suñu yoon newu ci ndaw soom da ne man daal lii laay def kenn ci manul dara sama jëkkër bañ naag bañul man ku ma neex laay invité je m'en fous man waaye yow man man dama faale yooyu eh man du ma jigéen yow man je suis man. waaw jël ba baaraamu kii bi sànni ci gannaaw waaw ma ne fii daal moom ku ma neex laay invité fii laa dëkk damay demalantee mu ne bi looy lool fadribuhunna darban ghayra mubarrih waaw na leen caw caw joo xam ne nag mooy du du du du bu diis de du bu bu bu bu bu bu metti déedéet mooy luy yeddaate ah loo xam ne gor ko def loolu dina tax mu bàyyi lam nekk waaye xam nga alxuraan waxoon nañu ne bim naa ar-rijaalu qawwaamuuna 'ala an-nisaa bimaa faddala Allahu ba'dahum 'alaa ba'din wa bimaa anfaquu min amwaalihim mu ne fas-saalihaatu qaanitaatun haafizaatun lil-ghaybi bimaa hafiza Allahu wallaatii taxaafuuna nushuuzahunna fa'izuuhunna mu wahjuruhunna fil madaaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna allaha kana aliyan kabira wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq allahu baynahuma inna allaha kana aliman khabira bim naan mooy yu ñëwee bay wax ne wallaati ar góor ñi xawwaamuuna ñoo taxawu al ala nisaa'i ci jigéen ñi bi maa ca la nga xam ne faddala ah ñoom la gënali allahu buur yàlla ñenn lenn li ci ñenn ñi ak li nga xam ne moom lañuy ñuy ci seen alal yi waaw après bu waxee lool wax ñu baax ñeeg yooyu mu ne wallaati kanta femme yi nga xam ne na taxaafuuna na mooy ñoom leer na leen te gis ngeen ñu def na mooy seenu rebelle woo ak tamit lépp loo xam ne mooy esprit mariage ñu fule ko fële couple boo xam ne ndaw si moom yoonam newu ci du déggal kenn lu ko neex rek lay def lu ko moom daal lu ko bakkanam sant rek lay def bànneexam kese lay topp lu ko soxna si lu ko boroom këram wax mu ne defuma man li ma neex laay def waaw mu ne ñooñu na kon affaire baa ngoog ah lee alxuraan moo leeral fii que ne mbir mi doo commencé ñëw rek mooy danga leen di bu ñu defee ah danga leen di waar ngeen woo leen fàttali leen ne xam ngeen ne xam nga ne soxna si lii ngay def jaaduwul ah mooy ne bu doon imaginer ñun ñoo ñun ñoo doon ñaan ba lii xew suñu diggante muy sëy am suñu diggante ñu fam ñu samp fami est-ce que foog nga ne famille man nañ koo samp ci ku nekk naan lu ma neex laay def man sa jëkkër am na yoo xam ne ñemeetuma koo def dootuma ko def parce que xam naa ne lii ma koo def en tant que sa boroom kër lii jaaduwul ma koy def wala dafa xaraam ci man du ma ko def léegi yow jàpp nga ne yow li xaraam ci yow dangay ñëw di ko def ah fàttali ko na nga daal di leen waar waaw fa'iduhunna nag dafa bari ay méthode am na ñoo xam ne ñoom parce que xam nga ki meroog yow boo fi ñëwee di ko waar day jàpp ne yii yii yëpp lu dégg mooy man nga yoo xam ne bu dee ay. yenn texte alxuraan ak sunna yoo xam ne yuy wax loolu mu man koo liir gis ko yooyu man nga cee jaar paas ko ko wala yu mel noonu walla bu dee am na koo xam ne moom xam nga ne kii nii man naa wax ak moom mooy lim doon wax naan wa in xiftum shiqaaqa baynihima waaye foofu àgguñ fa woon ci lii mooy ida bi mën naa nekk par intermédiaire koo xam ne xaritam la nga ne ah ajaa ramata mee de xaritam la moom ku ko déggal la te tamit ku xam la ku xam diine la ku xam lii la nga wax ak moom ngir mu wax moom yooyu yépp ci la bu nee méthode yooyu yépp dara doxu ci fa'iduhun na faalewuñ loolu waaw ñoom faalewuñ waar boobu wahjuruhun na bu dee loolu doxut nga naxta nga na nga neexal lu ne faalewu la tey la làmbaay gën ñaaw parce que am na nit ñu mel noonu ñoo xam ne ñoom boo leen di neexal day mel ni dañuy gën a wu di gën a rebelle di gën def le contraire mooy di gën def yow li tax résultat bi nga bëggoon ñuy def le contraire. mu ne bu lool amee fa wahjuruhunna fil madaaji' na ngeen leen hijra mooy na ngeen leen bu leen leen laal waaye fil madaaji' ci lal yi bu leen leen tudde mooy bu ngeen tëddatee. bu leen bul séqate bul séq ñoom dara waaye loolu <laughs> xam nga loolu mooy waaye il faut mu mën a <laughs> mu mën a moom muñ euh, euh, euh, bànneex bi mu mën a am ci ndaw si ngir man koo hijra ngir man koo bañ a faale buñ tëddee <laughs> mais bu dee ne moom manu muñ loolu eh bien quest tu veux ah du dox waaw na mooy foog moom mu mën a muñ paase li nga xam ne mooy bànneex bi muy amee ci ndaw si ngir mën a doxal lii bu dee ne wax na lu neef jaar na foo ne kenn ndaw si faalawul tey la gën dëgër bopp tey la gën a def lu ko neex kon na waaye fil madaaji ci lal yi kenn du ko def ci mbooloo yeeg mooy ci lal bi la mooy doo génn ngeen am problème nga am problème ak sa soxna loolu warula feeñ ci mbedd mi waaw ba ku la gis xam ne yow mii kat am na problème bu am yàgg sa soxna loolu warula feeñ ci bibi war moo tax mu ne wajuruhunna fil madaji biir lal yi mooy ca lal ya waaw mooy bu leen leen laal buñ leen sàkkoo bu leen leen bu bu dëppul nga foyte beneen côté waaw loolu nag wax naa la ku mën a muñ moo ko mën <laughs> ku mën a muñ loolu <laughs> waaw mais lool ci lal bi la yem ci lal bi la yem loolu do hijra bi du ñëw ne doo dootuma joxe dépense sama yoon newu ci ah ma xëy dem sama yoon ah du ma joxe dara bu añ jotee ma añ fa ma ne bu reer jotee ma reer door a ñëw bu ma ñëwee du ma nuyoo sax walla à peine laay nuyoo après dem toog fël non waxuñ la loolu. waxuñ la lool de ci lal bi lañ la wax boo nekkee ci mbedd mi bu ngeen àndee sax nga koy kii bu ngeen nee ci mbooloo bëggoo koo kii wëg ah, ñépp xam ne danga koo mere déedéet fil madaañaay ci lal yi waaw léegi nag bu dee loolu lépp doxul wadribuhunna ngeen door leen a caw ngeen door leen a duma mais duma woobu mooy bi mu wax mu bar mubarrih bële mooy comme la yonent ba yonent yàlla ayub alayhi salaatu salaam la mu la mu waxoon ne bu kiiwee noonu lay def ba ko ndaw ba ko soxnaam sa bàyyee suñu borom ne ko jëlal ci comme que yaa ko nisaroon yaa ne woon bu loolu amee nii ngay def bu ah mooy ay ay ñax la waxoon mu jël ko téeméer yam waxoon ngir mu jël dóor ci loolu benn boole leen ay yat dóor ko benn dóor muy def na li mu waxoon te loolu xam nga ne mettiwul kenn mais acte bi rek koo xamante ni nii dese naa bon ku kersa gu rëy dese ci moom wala yooyu doo àgg ak sax moom foofu waaye ku dese tuuti kersa tamit lool dina dina dina jomb di àgg foofu te buñ ko bu naree àgg foofu wala ñu def ko lool mën naa yeewu mën naa delluwaat waaye nag mu dee yooyu yëpp doxut ah ah waaw fa in ata'nakum bu ñu leen toppee bu dee leen def mu am résultat fala tabu alayhinna sabila amatul lu ngeen di ku ci ñoom ci leneen loolu baax na waaye nag bu dee da na ñëw ba mu nar a yàqu dëggintaan wa in xiftum bu dee da ngeen a ragal shiqaqa baynihima mooy seen dagguk seen diggante nag dammuk seen diggante yàqu fab'asu wu nangeen yebal xakaman kenn koo xam ne ku wóor min ahlihi ci waa côté waa ndaw si waa waa ji bopp jëkkër ji wa hakaman ak koo xam ne min ahliha ci côté ndaw si in ara in yurida islaha buñ bëggee yiiw rek yuwaffiqillaaha baynahuma buur yàlla laahu baynahuma buur yàlla dina yéwénal defaraat dëppale war seen mbir moo tax sayyidina Umar radiyallahu anhu bu ma soon yónni hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ñu ku nekk yónni <laughs> ngeen ñëw amu ngeen résultat yaram boobu la lay fëgg loolu la ñuy nettali ne yéen parce que suñu boroom daa teg condition in yurida islaaha bu dee ñaar ñooñu islaahan yéwé na leen jóg yéwé kon nag lu fait ngeen dem échoué mooy yéen daa fekk lam tam turida islaaha ay wa jël leen dir rek tël duur <laughs> ah kon mu ne kon fadribun darban bu dee doxaluñ li ngeelu ne seen kër daal ñoom lu leen neex lañ fi indi fadri buuxun na ngeen leen dóor ban dóor goo xam ne xayra mu bar goo xam ne nag du gaañ de du damm yax ah, du indi ay du du du du du tër gënal fenn dara du feeñ ah mu ne wala hunna loolu mooy seen côté waaye nag femmes yi am nañ ci yéen li nga xam ne mooy àq mooy walahun nañ am nañu aleykum ci seen kaw lii muy na seen wërsëg mooy seen dépense bi ngeen war a dépenser ñoom ñu koy dunde wa kiswatuhunna ak li nga xam ne moom lañ war a sol yii yépp gisoon nañ ko jamono jooju ci ahkaamul siwaaj walillahi alhamdu wal minna al huquq bayna zawjayn ak yi diggante ñaar ñi dencante ah? waaye bil ma'ruf ci njekk waaw dundal géeg solal gi loolu bil ma'ruf moo tax du ab du du loo xam ne ab totem la buñ teg ne jigéen ñépp ku fiy takk soxna lii mel lii nga koy jox waaw même loolu sax c'est problématique loolu nag des fois mu am mooy li ñu naan mahrul misli loolu am na lool loolu c'est vrai loolu loolu boo mën naa nekk ci côté euh, booy joxe can te loolu boo gisee sax fuqaha yi di wax yooyu mooy ngir bañ ñu tooñ soxna yeeg yooyu mais en bu dee nit ki dafa takk soxna lim koy dundal moom moom ça dépend ci lim am waaw laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha mooy naan li yunfiq zu sa'ati suratu talaq li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu llah laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu llahu ba'da usri yusra ngir mu dépensé te na dépensé zu sa'atin min sa'ati ndaw si ak lim am ci boroom këram te boroom këram war ko koo taxawal muy dundal ko solal ko bil maaruuf la mooy ci njekk bu dee mënuñoo jël nag koo xam ne mooy selon loolu tout ça dépend ci am amu boroom kër waaw yow manoo am lañ doon wax rek jigéen goo xam ne moom day xool ay camaraadam ay xaritam yow xaritam par exemple yow xaritu ndaw si moom jëkkëram DG la wala moom da il gagne dix mille euros par mois mu koy jëndal yoo xam ne ndaw sii nag moom jëkkëram di gagner mille euros moom mu bëgg la jëkkëru xaritam bi gagner dix mille di am ak li mu koy defal moom mu koy defal du la ko defal du la ko defal lu la koy defal xanaa loolu da bëgg waa ji jaay boppam nag non la ko defal waaw manoo fee nekk waaw man sama nawle yi sa nawle yi waaw après sa nawle yi ku nekk ak kala yàlla booleel lan nga bëgg waa ji def lu man te suñu borom ne yu kal li yun fi ngir mu dépenser du saatin koo xam ne buur yàlla daf koo yaatalal wërsëgam na dépenser moom it lu yaatu waman qudira alayhi rizqu képp koo xam ne dañ koo xompal ak li nga xam ne mooy eh, wërsëgam fal yunfiq kooku na dépenser mimma ataahullah ci li ko yàlla jox ku yàllay jox cinq cent euros par mois ci cinq cent euros yooyu nga mën a dépenser kenn du la laaj dépense ci cinq mille euros ku yàlla may quinze mille euros par mois kooku ci quinze mille euros yooyu ngay dépenser ku yàlla may 700 euros ci 700 euros ngay dépenser li yunfiq du sa'atin min sa'at wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah parce que lu tax duma ko nangu lu tax waa ji du ko nangu li mu man lay def ndax laa yukallifu Allahu nafsan illaa maa ataaha ndax buur yàlla mi ñu bind ci boppam teguñu lu ñu man waaw laa yukallifullah buur yàlla du teg tegul kenn benn bakkan illaa lu dul selon ma ataaha selon la mu koy teg naan ko defal mooy selon lam ko jox ci ay moyens buur yàlla du taxaw ne naaw leen te joxuñu faculté ñuy mana naaw du taxaw ne taxaw leen Sénégal teg seen tànk ak Japon duñu ko wax te joxuñu faculté boobu duñu ko wax laa yukallifu llaahu léegi nag yow comme que buur yàlla mi ñu bind bind la bind ma teguma loolu man du man nangu ab jaam di ma teg loo xam ne boroom bi ma bind sax teguma ko ndax xam na ne manuma ko <laughs> oui moo ma ne la woon taayooyu li yi wax yenn ustaas yi di ko wax gaa yi ree ba yenn jigéen yi jàpp lii la war a demee demewul noonu de waaw waaw parce que jigéen il faut ngeen koy toggal yàpp pa avant lii wëg ay kii mais bu amul yàpp nag waa ji bu amul njëgu yàpp nu muy def moo du ko toggal yàpp ngeen bëgg ku am njëgu yàpp utali yàpp loolu lépp ci ashiruhunna bil ma'ruf dëkkalee nag ñoom ci njekk la ci luy rafetal diggante bi mais bu ko manut manu ko manu ko mënuñoo ñëw ne léegi ñépp nañuy nañuy nañuy eh, eh, lekk ganaar une fois par semaine loolu mënu la nekk loolu du règle bil ma'ruf ci aadaay waa dëkk boobu mais nit ku nekk la dépendre selon am-am li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma aataahu Allah kon affaire bi loolu la lii doy ndaw si ci loo xam ne tamit même loo bari le bari le amoo droit di yàq ah. bil ma'ruf manu ne man 15000 euros laay am kon nag man dara yàq déedéet amul yàq amul excès excès du am waaye it négligé mooy mbir mi du mat tamit du am waaw. wala tubazir tabzira du ngeen fi yàq loo xam ne kii ngeen ñëw loo xam ne yéen mennum xaraleen di dundal ngeen jënd ñaari xar wala ngeen sóor loo xam ne pour yéen rek la xaaru ngeen gan amu ngeen gan gu ñëw amu ngeen dara loo xam ne bu ngeen paree ci mbalit mi ngeen koy tuuri loolu yàq la te bu inna allah la yuhibbul fasad bil ma'ruf ci njekk selon am amu ki nga xamante ne nii mooy jëkkër ji ak état wam ak li nga xam ne mooy wàccuwaayam ci société bi ak li mu am kenn du ko fi gàll lu mu manut waaw kon lii dafa leer te dafa war a leer moo tax duñ ci yàgg ndax waxoon nañ ci lu bari biñ tollee ci ahkaamu ziwaaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam teg ci mën a waqad taraktu fiikum ñu ngi ci xajjatul wadaa ñu ngi ci xajjatul wadaa ñu ngi bésu arafa xutba fi waadi urana yonent bi alayhi salaatu xutba nit ñi de ci xuru urana urana yawmu arafa mu ne waqad taraktu fiikum ah te bàyyi naa ci yéen maa lam tadillu ba'dahu in i'tasamtum bi te bàyyil naa leen allahu akbar allahu akbar hein loo xamante ne nii maa la nga xam ne lan tadillu ba'da gis nga ginnaaw bi ma leen ko bàyyilee mbir moomu hein du ngeen sànku ba faw jamais maadaama fekk yéenañ ci mooy tey jëfe la ci biir tey gëm la ci netta di ko jëfe di ko doxale waaw in i'tasamtum moo tax mu ne in i'tasamtum bi dafa am condition de waqat dëgg-dëgg taraktu bàyyi naa fiikum ci seen biir maa la nga xam ne lan tadillu du ngeen sànku ba'dahu ginnaaw loolu ba ma leen ko joxe ba pare waaye à condition in i'tasamtum bi bu ngeen ko gëmee téye ko mooy ci bi ko jëfee ah oui <laughs> mooy lan kitaaballah téere bi yàlla bi muy alquran allahu akbar allahu akbar laa yadillu man i'tasama bil quran jamais mu sànku ki nga xam ne dafa moy ci alquran bi suñu borom ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu moy leen ci buumug yàlla gi muy lislaam ci buumug yàlla muy alquran wala tafarraquuta bu leen taqale ko yonent bi salaam nee nañu bàyyi naa ci seen biir saxaaba yi la doon waxal nii nii ñépp la waxal ndax xutbatuhu li ba'd al xutbatuhu lil jami' buy wax ak kenn wala xitaabuhu discours am wala waxam wala digleem gisoon nañ ko moom digal benn jullit moom mu digal ko ñépp a fekk amul luy ñëw luy war ne non pour kii kese la ñépp lay waxal te bàyyi naa ci yéen loo xamante ne nii du ngeen sànku jamais fekk yéen a ngi ci moy yéen a ciy téye yéen koy jëfe yéen a koy gëm di ko doxe di ko waxe ndax ci la ngëneelu àddina ak allaaxira nekk foofu ngay mën a ame xurbun ak jege li mawlaak ngir sa borom muy kitaab allah muy téere bi yàlla bi subhaanahu wa taala allahu akbar laa lii lañu yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax wamaa lii lañu jox wamaa aataakumu rasuulu fa way way way lii la jox waaye lu mu leen jox na ngeen jël lii mooy li gën a màgg lu ñu jox muy alquran te nee na moom laa bàyyi ci yéen fekk yéenañ ci mooy nag du ngeen sànk waaw ba ñu ko balee nag ci lañ sànku euh, ce qui est mooy en tant que jullit ñu dugg ci ay opération ay jëf yoo xam ne alquran ndax àtte na ci de mais ñu réeri ndax atte na ci parce que intisam boobu ngoy boobu jàpp boobu téye boobu ñu war a téye téere bi téyewuñu ko te xamuñu ko te jànguñu ko waaw wala ña ko ciy jàng duñ ci bàyyi xel mooy liñ doon wax la ngay jàng nga tëj ka jël alquran bi jàng ba pare tëj ko jóg dem ci loo xam ne ndax page ya nga doon jàng sax moo koy xaraamal kooku la alquran di nekk xujjatun alayhi la xujjatun la kooku alquran day nekk lay contre moom yowmal qiyaam mais du nekk lay pour moom waaye contre moom buur yàlla kii amul lenn loo xam ne digle bu newoon ci man la lu dul def na ko loolu lu dul defu ko amul benn tere lu dul doon na ko def kon nag mbir maa ngoog jarul colloque yu baree ki réunion ak ay ndaje fii comment on va faire pour sortir pour que le nous musulmans nous sortons de notre état kii notre état bu calamité bi ne calamité bi ñu bu calamité bi nekk monde bi jarul débat jarul colloque jarul yàq xaalis jarul moo ay nit ñu toog ku nekk di wane la nga mën ak la nga xam jot a jàng wan ne yaay di professeur diw yooyu yëpp jarul. yonent bi aleyhi salaam wax nañu ko fii jarul nekk ci université ngir xam ko wala dugg école ngir xam ko waqad taraktu fiikum maa lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bi kitaaballah bàyyi naa ci yéen loo xam ne du ngeen sànku jamais fokk yéen ci mooy mooy téere bi yàlla bi paapaa pëng doy na waaw doy na te mooy almizaana al quran huwa al ci la ñuy dëxale ci lañuy ñuy jële peser nit ñi kuñ la fiy coowal di la ko ngandal ak xoolal nun na mel ak al quran waaw bu dëppoowee ki digalam sori ay tereem neel ëskey waajol lu ñu ko tagg tagg tagg tagg nag nga gis ne biñ ko tegee ci mizan bi daanaka ay tereem moom la nekkal ay digalam mu sori ko kooku wadd bàyyil mu wadd ak lu ñu ko tagg tagg mu ne wa antum tusaluuna anni te yéen di nga dinañ leen ma dinañ leen laaj ci samay mbir man fama antum qaailoon ana lan ngeen di wax ah mooy suñu boroom dina laaj jaam yi ah ana yonent bi ma leen yónnee woon ndax jotal na li nga xamante ne moom laa yónnee woon ci yépp yaa ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata waaw yow yonent bi alayhi salaam jottali li nga xam ne moom lañ wàcce ci yow min rabbik tukkee ci sa boroom waaw loolu nag la suñu boroom di laaj jaam yi est-ce que Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam comme ni nga xam ne tamit loolu lay laajee neen xeet yi est-ce que yonent yàlla daawuda mi ma yónni woon ci yéen jottali na li ma leen yónni woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dinañ leen laaj ci samay mbir est-ce que man jottali naa li li ma buur yàlla yónni woon ci yéen ngir ma jottali ko am déet waaw léegi fa ma antum qaa'iluun mu poser leen question ana bu boobaa lan ngeen di wax lan ngeen di tontu qaalu ñu ne ko saxaaba ya fa ne woon ñépp d'une seule voix nashhadu annaka qad ballaghta wa addayta wa nasahta allah allah ñu ne ñu ngi seede këne yow rasulullah sallallahu alayhi wa waaw qad ballaghta dëgg nga li ñu wàcce woon ci yaw ngir mu jot agsi na ñun de ëndil nga ñu leer bi kenn manu la ne jottali woo wa at ballaxta jottali nga wa at dayta jooxe nga la la sa boroom waxoon nga jooxe ko waaw wana saxta te wallaahi yokku nga sax ci loolu wallaahi yaa rasuulallahi qad nasaxta waaw waay waay laay nga ñu biir ci yi nga xamante ni noonu la jullit war a mel ngir gën a perfectionné wu waaw waaw fa qaala bi ñu waxee lool nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam eh, daldi wax ne yëkkati fa qaala bi isba'ihi bi isba'ihi mu wax ak loxoom bi mooy loolu buñ la nee qaala bi mooy mu def waaw bi yadihi hakaza nii la def mooy moom lañ naan qaala wax na bi yadihi ci loxol mu jël baaraamam ban as-sababa ah as-sababa moom la arab yi bu ñuy bu bu ñuy bu ñuy ŋàññ kenn ak kii moom la ñuy tàllal mooy ko morof yi rek eh yow gis nga boo ma mooy tuul ah di yëngal baaraam bi noonu eh yow dinaa la def noonu noonu boo ma mooy tuul dinaa la kii mooy loolu lañ naan mais l'islam da koo soppi. yonent ma la saa sax moo tax ci euh, xadiisu wudu yi ñuy wax mu jël wa axada ah wa wa daxala bi. usbaayhi ah as-sabbaahatayni fii udunayhi voilà comme ni mu ne ci ay sunanu al imaam Abu Dawud ak yooyu mu dugal xadiis Seydina Abdallah ibn Amr eh, kii Abdallah ibn mooy eh, Abdallah ibn Zayd ah mu dugal ñaari loxoom yi ñaari baaraamam yi mu dugal leen fan mooy cati baaraamam ci udunayhi yan ñaari baaru as-sabbahatayni ñi nga xam ne moom lañuy sàbbaale ndax bu ñuy julli aji julli ji buy julli moom la yëngal hein moom lay moom lay yëngal loolu la wa adxala isma'ayhi as-sabbahatayni fi udunayhi wa masaxa bi ibhamayhi zaahira udunayhi hein voilà abdallah voilà ibn amr it soloo na loolu abdallah ibn amr ibnul aas radiyallahu anhu voilà moo ne sa saxi imaamu noo sunan al imaam abu daawud ak as-sunan an-nasaa'i rahmatullah alayhima wa huwa inda ibn xuzayma ah e, kon mu jël baaraamam boobu mu def ko nii yarfa'uha ila as-samaa yëkkati ko ci asamaan jëmale ko ci kaw ah wa yankutuha ila naas mooy di ko joxoñ di ko yëkkati ci asamaan si di ko joxoñ nit ñi mooy yankutuha mooy yushiru biha ilayhim hein hein comme ki nga xam ne comme ku yor baaraam di ko dóor ci suuf si mais mu koy joxoñ nit ñi noonu hein naan allahumma hein ishhad ee eh, buur yàlla seedeel mooy ñu ngi nii de ñoom laay ñoom nga ma yónnoon ci ñoom ñu ngi nii waaw taxaw ci taxawaayu arafa bii fii nii ci batnu urana nee nañu lii lañu seede nee nañ qad addayt qad ballaghta wa addayta wa nasaxta allahumma ee eh, buur yàlla ashhad jal na nga see seedeel jëlal seede seede leen ñu ngi nii yaamat seede seedeel ñoo ko wax allahumma ee eh, buur yàlla ishhad seedeel allahumma ishhad buur yàlla seedeel ah kon mu ngi noonu kon lii mooy diskuur bi ah lii mooy discours bi lii mooy discours bi Euh, léegi bii di ñëw insha allah ñu daal di gis version al imaam ibn Isaaq bi mu indi ci discours moom ni mu ko indee après bu amee yeneen luñ ci wax ak discours bi insha allahu taala lii mooy xadiisu Seydina Jaabir des na nag xadiis bi des na mais ñun ci discours bi la ñemagul lan mooy xew après discours bi loolu dinañ ci ñëw après mais pour l'instant dañ gisagul discours bii di ñëw insha allah bi al imaam ibn Isxaaq nan la ko indee après ñu xool li ci tegu insha allahu taala ñu ngi ci xajjatul wadaa xajjatul kamaali wa tamaam xajjatul balaa xajjatul ñu ngi ci batnu urana